fa inna salaatakum ma'ruudatun alayya rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al imaam al xaafiz an-nawawi muy ñëw ci eh, xadis bi nga xam ne moom lay tëje suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna di bunt deux cent douze di wax baabu fadl yawmil jumaa ngëneelu bésub àjjuma waaye waru julli ko ci ñu amul ngànt ci góor ak sangul ko wal irtisaali laha wa tatayubi wa tak laha wa du'a yawmil jumaa baril ñaan wa salaati ala nabi ak baril looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fiihi ci bis wa bayaani leeral saatil ijaaba eh, waxtu wa nga xam ne nag mooy waxtu saawu ñaan ga waxtu nangu ñaan wa ak sopp iktaari zikrillahi ta'ala ba'da baril eh, tudd turu yàlla ginnaaw ajjuma te lool aaya baa ko wane woon wadkurullaha katiran ah biñ gisoon fa ida qudiyatis salaa bu ñu julli bu ñu jeexalee ajjuma ji fantashiru fil ard da ngeen tasaaroo ci kaw suuf wabtaxu ngeen sàkku min fadlillahi ci lu yàlla wërsëgu yàlla wadkurullaha te ni ngeen di tudd yàlla kasiiran lu bari waaw borom bi moo ñu ko digal la'allakum bu ngeen koy def rek tuflihuna di ngeen taxe kon mu ngi noonu côté boobu mooy wastihbaabi zikrillahi ba'da yawmil jumaa léegi nag mu des fii li nga xam ne dane wasalaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fii yoonal gi nga xam ne moom lañ ci yoonal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bii léegi nag loolu moom lañu gis ni mu ne wa muy xadis xadis suñu jotaay bi ñu génn bana lool <laughs> xadis yi nga xam ne dañ leen a boole woon ñaari xadis la woon bi ci mujjoon moo doon mille cent cinquante sept wa an abi burda ibni abi musa al ashari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala abdullah ibnu umar asami'ta radiyallahu anhuma asami'ta abaka yuhaddithu an an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'ni saa'ati al-jumu'a voilà nii la ko ëndee woon walillahi alhamdu wal minna bi weesu nag masala yi te sëriñ gisoon Euh, gisoon euh, quarante-trois wax ñeent fukki wax ak ñett yi nga xam ne ñoo am ci wuute ci boroom xam-xam yi waa saaboo bu kañ la euh, kañ la moom hmm? xam nga boroom masaalik li ñu dugg doon gis am na luñ ci brosser woon dugguñu woon ci yaatal yaatal yaatal tuddoon na yii nii waaw mooy faslu yuñ defoon ci waxtu yi nga xam ne mooy waxtu ñangu ñaan yeeg yooyu ñaar rek la ci tuddoon mooy taxaw bi imaam bi toogee ci minbar bi te moom moom la gaa yi gën a dëgëral ñoom imaamu Nawawi lépp ci borom xam-xam yi dëgër am na ñu bari ñu ko dëgëral bopp baa ñu ëpp mais ñu bari ko noo ñoom imaamu Nawawi al-Qurtubi comme niñ ko waxe war rahmatullahi ala al-jami' ñoom loolu lañ gën a dëgëral mooy boobu hatta mooy hadis bu Seydina Abu Muusa bi al-Ash'ari radiyallahu ta'ala biñ wax sànq mu ne bi yeneen saa sallam nee na sa yenent bee wax sallallahu alayhi wa sallam hiya ma bayna yajlis ila an tuqda salaa boobu rek la indi woon ak beneen bi nga xam ne moom la imaamu al-Hafiz Ibn Hajar ne woon man bi ma bindee quarante deux yi après ci laa jote euh, gis suñu mbokk mi al-Hafiz bi nga xamante ne nii al-Jazari hmm, rahimahullah moom après ma gis moom mu bind euh, ne moom moom li mu gis ginnaaw bi mu tuddee yenn yu mu tudd ci loolee mooy moom li mu gis mooy kii la quoi digg mooy jamono ji imam bi di jàng li nga xamante ne mooy fatiha waaw boobu noonu ñaar yooyu kese la borom masalik tuddoon ci masalikul jinaan bu dee eh, yaa vay foog naa sax dégluwo ko mooy eh, foofu la quoi waxtalafu fi saa'ati al-mu'azzama 'inda al-mashaayikh al-kiraam al-'ulama wa qiila min majlisati al-imaami ilaa inqidaa as-salaati ay tamaami wa qiila bal takuunu tilka laa'iha 'inda qiraa'ati al-imaami al-faatiha yi rek la ci indi woon te lii mooy waxu imaam al-Jazari ne gendeeku googe mooy moom li mu gisoon mooy jamono ji nga xam ne moom la imaam bi di tudd li nga xam ne mooy di jàng faatiha te gisoon nañ li ci imaamul xaafis na xajar ne woon loolu nag nañ ko ci bàyyi xel parce que loolu day day day dax ñeneen ñi mooy ñu faat leen ñi ñuy jiite ñu ñaan ak def dara ndax bu boobaa ñoom li ñu leen digal li ñu sàkku ci ñoom li ñu gën a sàkku ci ñoom mooy ñu noppi voilà wallahu taala alam léegi kon tey nag ñu war a ñëw nag ci buntu bi mujj ci xadiis bu min hadis mille cent cinquante mu ne waan aw sibni aw mu ne mu ngi jële ci aws ibn aws waaw bi nga xamante ne moom lañ naan aws ibn aws radiyallahu taala anhu eh, mu ne annahu qaala nee na waaw taalibi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne nee na rasulullah mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam de nee na te awsum na awsum yi xam nga keroog bi ñuy gis xadiis bale man man <laughs> mooy sangu yi bi ñuy wax masala ay sangu yi man ightasala yawmul jumaa eh, waxoon nañ la moom mii moo solo beneen kii bi man ightasala yawma al-jumu'a wa ghassala wa bakkara wabtakar wa dana wastama'a wa ansat kana lahu bi kulli xutwatin wala xatwatin yaxtuuha ajru sana siyaamiha wa qiyaamiha voilà moom mii la woon mooy Aws ibn Aws même bi la moo nekk ni ad-Dimashqi yu nekkoon fële nga xam ne mooy Sham radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne an Aws ibn Aws mu ngi jëlee ci Aws ibn Aws radiyallahu anhu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na inna min afdali bokk na ci li gën waaw loolu nag min bi est ce que tab'id yàlla mooy bokk na ci wala boog min bi mo banaani la lay leeral noo mooy bokk mooy bi gën waaw ayyaamikum loolu masala boobu gisoon nañ bi nga xam ne moom la ko imaam na nawawi doon traité entre ci biir chassin yeyi est bésub àjjuma moo gën wala wala yawmu arafa dellul ci masala boobu jarul ñu ciy jaarat kon ah voilà ba ni nga xam ne noonu la al qaadi al qaadi abu bakr ibn arabi al maliki rahmatullahi alayhi daal di dogoone waay ma ne àjjuma moo gën même arafat waaw ci lu ñu doyal waaw bu tombeek moom nag day gën baax waaye àjjuma moo gën léegi te loolu waxoon nañ ko dellu foofu mu ne waan Aws aw kon mu ne qaala yonent bi bi sallallahu alayhi wasallam dana inna min afdali ayyaamikum bokk na wala bokk ci eh, mooy bi gën ci seen bés yi yawmal jumu'a mooy bésub àjjuma seen bés yëpp bi ci gën mooy àjjuma kon nag fa aksiru te lool mooy insha allah mooy li gën a dëgër waaw fa aksiru bari leen ci alayya ci man yonenti bi alayhi salaatu wasallam min as-salaati fiihi di bari lu ngeen di julli alayya ci man fii ci bis boobee ndax fa inna salaatakum bokk na ci xikma yi ak yu xéewal yi nga xam ne moom xamal nañu ko ci yonent bi saa saa mu ne ndax bokk na ci mooy fa inna salaatakum ndax julli ngeen di julli ci man maarudatun alayya dañ ma koy gaaral borom bi daf ma koy gaaral waaw mu ne hadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistaniyu rahmatullahi alayhi bi isnaadin ki càllale boo xam ne hasanin non sahihin bu baax la hadis bi war na ñëw hadis mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf parce que imam eh, dafa def buntu boo xam ne ci kanam da koo jagleel comp uniquement ab téere ab téere téere boo xamante ne julli ci yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam allah waaw loolu moo tax kitaabu salaati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dina ko indiwaat hadis a sallallahu alayhi ba nga xam ne mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf ñun kon laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom donga ko solo ñu ne déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal daal dina koy solo na ko noon al imaamu an-Nasaa'i naka noon al imaamu ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhi al Abu Daawuud Ah, al imaam Abu Dawud rahimahullah eh, moom daa indi ñaari yii nii ci ñaari bërëb la ko indi hadis bi mu ko njëkk a indi wa laylatil juma après mu indi waat kitaabu salaa baabun fil Eh, nañ jël bu njëkk bale nañ jël bu njëkk bale ci li mooy eh, bim ko fi mu ko njëkk indi insha taala al imam abu dawud mu ne hadathana harun ibn harun ibn abdillah mu marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hammal rahimahullah gane addina la 171 génn addina la 43 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Husayn ibn Ali mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Husayn ibn Ali dañuy wax Husayn di al-Husayn al-Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawla Abu Abdillah ñi ne Abu Muhammad al-Kufi al-Muqri al-Ju'fi rahmatullahi alayhi génn àddina la 203 rahmatullahi alayhi qala moom an Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir mu jële ci ko naan Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir al-Azdi wa Abu Utba ad-Dimashqi ad-Darani génn àddina la 153 am na wuute nag ci kañ la génn àddina rahmatullah alayhi an Abil Ash'ath as-San'ani jële ko ci Abul Ash'ath as-San'ani di Sharahil ibn Adah Abul Ash'ath as-San'ani rahmatullah alayhi mais Sanaa wu Dimashq Damask la de xam nga Sanaa Damask daa am tamit foofu daa am Sanaa fu tudd Sanaa capitalu Yaman yi tamit am na bu fa tudd Sanaa bi nga xam ne moo waaye kii yi nga xam ne mooy buy bu bu Dimashq la Sanaa yi ad-Dimashqi Abul Ash'as as-San'ani as-San'ani ad-Dimashqi Sanaa u Dimashq bi nga xam ne Sanaa bi nekk Damas rahmatullahi alayhi nga xam ne moom eh, mu ngi génn àddina ci xilaafa ki nga xam ne mooy Muawiya ibn Abi Sufyan hmm? eh, am na lool la eh, ñu bari wax am ñu ne mu moom moom géej moom kii na dund na ba entre l'an quatre-vingt jàpp quatre-vingt-dix wallahu taala alam an Aws ibn Aws mu jële ci sahaaba biñ la doon wax muy Aws ibn Aws as-Saqafiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaamiyu rahimahullahu taala wa radiya anhu di sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala hadis mu ne ginnaaw gudd imaam da cee dagg li mu soxla am yu mu sute indi li mu soxla mais lii la qaala mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna min afdali ayyaamikum yawmal jumaa mu ne bokk na ci seen bis yi nga xamante ni mooy ci ñi ko tekkee noon mais insha allah mooy bi gën mooy mooy min bi bayaani yàlla waaw mooy daa nekk loo xamante ne nii mooy day leeral waaw te loolu boo bëggee xam nag masala bi ñu la doon wax léegi boo fa bëggee nga dellu mooy premier hadith bi ñu gis ci buntu bi 1147 wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam xayru yawmin tala'at alayhi ash-shams yawmul jumaa bés bi gën bi jant bi masa fenk mooy bésub ajjuma lii moo tax ñoom ñu nootal ko ak leneen li nga xam ne moom la al imam ibnu al arabiya al maliki rahmatullahi alayhi ne dëndi woon euh, yeneen beneen hadith rahmatullahi alayhi kon mu ne kon bi gën bés bi gën ci seen bés yi mooy yawmul jumaa fiihi ci bés boobu xuliqa aadam comme hadith euh, sayna sayyidna Abu Hurayra bi ñu la tuddal léegi mu wax loolu fiihi ci bés boobu xuliqa la ñu bind aadama mooy sunu maam euh, alayhi salatu wassalam sang bu mag bi sayyidina aadama alayhi salatu wassalam wa fiihi te ci bés boobu di àjjuma qubida lañ jël ruuxam wa fiihi te ci bés boobu am nafxa ci la ëf bu njëkk ba di am ëf ba nga xam ne bu ñu ko ëfee gaa yi daal di naxsaay <laughs> wa nufixa fi suur yaa ngi koy gis te suuratu zumar hmm? uh, ëf yooyee kon mooy nga xamante ne nii moom bu ñu ko ëfee waaw gaa yi uh, daal di daal di uh, ñëpp am na xam nga daam dañuy ëf malaaka bi lay ëf fa sa'iqa man fi samaawaati wa man fil ard illa man sha allah day ëf waaw bu ko defee képp kenn laa wax ku nekk ci asamaan si yow ak suuf da nga fiy jóge bam mu soob ki nga xam ne moom la moo soob yàlla Allahu akbar Allahu akbar léegi nag borom bi mais après nag ñu ëf ci beneen ëf waaw ñu ëf ci beneen ëf thumma nufixa fiihi uxraa ñu ëffaat beneen ëf fa ida hum qiyaamun yanzurun bu ko defee ñoom ñëpp jaam yi mindee fii ñoom ñëpp qiyaamun ñu nekk aji jóg ca seen bàmmeel yaag fañu fa fa gaañoo fañ newoon yanzuruna di xaar seen borom daal di leen atte wa ashraqat al ardu bi nuuri rabbiha wa wudi'a al kitaab allah waaw waaw suuf sa leer nañ ci sa leeru borom leeru boromam ñu teg téere yi téere bi wa ji'a bin nabiyyiina wa shuhadaa ñu indi ñi nga xamante ne ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ak ñi nga xam ne ñooy martyr yi waaw wa qudiya baynahum ñu àtte seen diggante bil haqq nag ci rëgg waaw al haqq mooy àtte te moom àtteem bil haqq kese la waaw wa hum te ñoom laa yuzlamuuna kenn du leen tooñ du ñu tooñ kenn ëllëg waaw wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun bu keroogee dinañ matal fay ba mat sëkk bakkan bu nekk li mu jëfoon ci kaw suuf waaw te ñoom laata ñuy ak laata ñuy dekki laata ñuy faatu ku nekk xam nga fa nga war a jëm waaw waaw la nga jëf kullu nafsin bima kasabat rahina waaw ka doon jaamu yàlla xam na te jaamuwul woon yàlla xam na wa waaw te borom bi nag ñoom xam nañ waaye boroom bi moom a'lamu moo leen gën a xam bi maa yaf'alun waaw te mooy xam dëgg-dëgg li jaam yi ne woon ci kaw suuf allahu akbar kon nag mu ne bés boobu ci la ñuy di am mu mooy sa'iqa man fi samaawaatee ngo euh, nga xam ne bu amee gaa yi dañuy dañuy dañuy dañuy faatu wala saaka yuuxu ko rëy gën waaw xamante ne nit ki bu ko déggee dañuy faatu ndax tiit waaw allahu akbar allahu akbar bés boobu muy bésu ajjuma lay xew muy yawmal qiyaam googee te moom la aayatu zumar bi di wax aaya soixante-huit wa nufixa fi suur la fa sa'iqa mooy saaka gi man fi samaawaati wa man fil illa man shaa allah thumma nufixa fiihi uxraa fa idaa hum bu ko defee ñoom yanzuruun allah kon wa fiihi sanqa fa aksiru kon nag bés bii waay waay maa ngi leen di digal waaw ndax bëgg ñoo jariñ waaw waaye nekkul ne ñun dañu koo yokk ah non <laughs> yonent bi alayhi salaam boroomam tànn la ko pare ngir moom lépp lu ñu xamal loo xamante ne lu ñu borom bi bëgg a jariñe la jaare ko ci yonent bi alayhi salaam te mooy lépp rek c'est pour ñun waaye nekkul pour yonent bi alayhi salaam moom li muy am boroom bi defal na ko ba pare allah moom boroomam mooy mbiram waaw amul mbir ci keneen ku dul ci boromam boromam mooy léppam kon nag bu ñu nee fa aksiru na ngeen fi baril kon alayya ci man min as-salati fihi ci ma gisoon nañ xadiis sayna Ubay ibn Ka'b waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw li nga xamante ne eh, ci la doon wax yonent bi alayhi salaam eh, naan ko ñaata laay def ci julli eh, ñaata laay def ci ci sama julli yi may jullee ah gisoon nañu xadiis cinq cent quatre-vingts waaw ma ne ko fa kam ajal laka min salaati mais neen saa sam ñaata laay def ci sama julli yi ñaata laa lay consacré mu ne ko ma shi'ta lu la soob <laughs> qultu ma ne ko kon un quart mu ñu xaajee daal sama waxtu yi may def ci yooyu ñeent benn bi mu ne ko ma shi'ta fa in zidta huwa xayrun lak waaw mu ne waaw mu ne ko lu la soob rek waaye boo doolee moo gën ci yow ma ne ko kon nag xaaj bi yonent bi alayhi salaam mu ne ma machi te lu la soob rek <laughs> fa in jibta waaye boo yokkee fa wa xayrun moo gën ci yow qultu ma ne ko fa sulusayni fa sulusayni kon bu ma xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi mu ne ko machi ta fa in zidta fa huwa xayrun lak lu la neex rek waaye boo yokkee moo gën ci yow nee na nag ma ne ko man ubay radiyallahu anhu aj'alu laka salati kullaha sama waxtu yooyu yëpp kon man dama koy consacré di ko def képp di ju julli ci yow yonent bi alayhi salaatu salaam qaala yonent ne ko idan tukfaa hammak wa walla laka dhanbak laka dhanbuk waaw ne ko coy bu boobaa tukfaa hammuk wala tukfaa hammak dees na la fegal lépp lu la yitteel borom bee koy gérer yow moom duwaa ana ga non yow borom bi mooy moo sa lépp moo koy gérer waaw jeex na <laughs> waaw <laughs> wa yughfaru laka dhanbuk te dees na la jéggal sa hmm? say bàkkaar kon gisoon nañ loole le allahu akbar allahu akbar kon fii mu ne kon fa aksiru bari leen alayya min as-salati mooy jaamu yàlla ji gën a màgg ku jaam mën a def ci lu ñu joyal waaw loolu la imaamu Nawawi mi doon wax <laughs> bañ ko laajee waa imaam lan nga jàpp ne mooy jaamu yàlla bi nga xam ne ci lu ñu joyal moo gën a màgg ci yëpp moo gën a feddale ku gën a màgg mu ne man salaatu ala nabi laa gis waaw allahu akbar <laughs> parce mooy benn jaamu yàlla bi nga xam ne boroom bi daf koo def ba pare do ba pare fa da koo continuer di def def di continuer nekk ci moo ki malaakaam waaw ba pare ne yéen nag léegi ay ca def leen te bu ngeen di def yëg leen ni maa ngi man seen borom maa def ak malaaka bu ngeen deful maa ngi def ma ak samay malaaka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu borom bi ne yàlla ak ay malaakaam jël ismullahi al-a'zam bi gën a feeñ inna nga xam ne buñ ne allah nekk nekk yàlla yàlla moom wa malaa'ikatahu ak malaakaam yépp képp génn ci waaw moo tax képp ku la ne malaaka yoo xam ne xam nga malaaka yoo xam ne ñoom sujjóot kese la ñuy def ñii rukon kese la ñuy def ma ne même loolu ñuy def noonu dañ fay def salaatu ala nabi waaw ku nekk ca la nga ne Malik day nekk biir sawara di salaatu ala nabi ak nga ko fay jàppale Ridwan biir ajjana di salaatu ala nabi ku nekk fa nga ne ñu nekk ci suuf ñu nekk ci asamaan yeeg fépp pooptu fépp wa ma junuuda rabbika illaa waaw waaw kon ñun ñëpp ba pare nag mu digle ne léegi yéen def leen benn la lu ñaar ñaaru amul beneen jaamu yàlla boo xam ne ci ñun loo xam ne jaamu yàlla la ci ñun bu yàlla ne man maa def def leen kon looloo gën a rëy kon nag bés bi nga xam ne moo gën a màgg yelloo na moos ñu bari dafa tudd di tulli ci ki gën a ku yàlla bind muy alayhi salatu wassalam allah kon fa aksiru bari lan alayya ci man min as fii di ma julli di man fa inna salatakum yëg leen ne seen julli yi ngeen di julli ci man maaruda maarudatun alayya dañ ma koy gaaral te lool xadiis yu bari daal dina koy wane yonent bi alayhi salaatu salaam leeral loolee waaw këni eh, mooy borom bi da koo defal malaaka yoo xamante ne malaaka boo xam ne moo ne ci xabrum waaw waaw képp koo xamante ne nii daal dinay julli ci moom dina nga ko diw di doomu diw ah moom daal dina lay julli na ci yow allahu akbar waaw te loolu ah du du du du du du du ajjuma kese ajjuma daa gën a tee feddale ko <laughs> mais képp ci kaw suuf boo nekk asamaan boo ne yeneen timelay saa saam xamal nañu ne borom bi tàggatal na ma tàggat na malaaka boo xamante ne mission am lenn la képp ku julli ci man dina ma wax sa tur ak sa turu baay moo tax képp ku toog naan yonent bay saa saam xaw ma mooy yow xanaa ah ma ne xanaa bu dee jullit nga boo xam ne ma soo julli ci moom bu la neexee nga wax lool <coughs> waaye bu dee mas ngaa allahumma salli ala muhammadin boo ma see wax boo ma see wax allahumma salli ala muhammad sallallahu alayhi ak formule boo ko waxee wa ak noo ko waxe sawaay loolu borom bi na malaaka bu ko jottal yeneen saa saa ne ko diw doomi diw allahu akbar waaw sawaay allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim <laughs> ajjuma nag mooy ful yi fa la sangu bis la fa yàllay dott ci ay waadoy xéewal dottu ko feneen kon nag bari leen foofu mooy dafa am ay zone liñ naan zone bleue wala zone xaw ma nan lañ koy waxee zone jamono yoo xam ne naan yu xonk ay lay la laaw mooy yi gaayaa ngi bu dee ñi nga xam ne ay taximan lañ ñoom dañuy am yooyu xam ne i tey moom bés bii bés la boo xamante ne nii daanaka mën nañ ci am chiffre d'affaires boo xam mooy bi gën a rëy bi ñuy am ci at mi waaw wala bu dee uh, jaaykatu magasin yi tabaski la hawla wala quwwata fii ci buntu poste caaroy di jaay lekk wala wala wala boo maraîcher di jaay ay ay ay añak yooyu ak reer wawoon nañ ko fi oto yaa ngi fees dal gaa yi ngi jóge fu nekk ñii di dem Ñambuur ñii di dem Bawol ñii di dem Casamance ñii di dem daalul du da euh, euh, Saint-Louis Ndar fu nekk waaw lu nekk ñii di dem Thiès ñii di dem jël ci fees ba pare ñoom dañuy soxla di reer nga ne yaa lii chiffre d'affaires la boo xam ne bu ma rëccee at mi dootuma am lu mel ni gis nga ni ngay profité ñun nag borom bi dañoo may ajjuma ju nekk lool moo xew ci wàllu jaamu yàlla moo tax mooy gën ji gën ji bés waaw yeneen ci bàyyi saab-saab nag ci yërmandeem ju yaatu jim amal jim ñu amal ñun xeetam mu xamal ñu lool wax ñu ci jaamu yàlla ji nga xam ne moo gën a seddale ko ñu maximiser suñuy chance foofu ngir chiffre suñu chiffre d'affaires ca kanamu borom bi di suñu tiyaaba yi di gën waanee tiyaaba yi gën bari mu ne ay ci kon waaw allahu akbar waaw boroom xam-xam day yéwal ci xam-xamam waaw boo xamee yu mel noonu bu ko nëbb ngir sa moo tax kay kay na Abu Hurayra keroog mu ne ah Ubay kay naa Ubay ne ko xam naa ne ko man xam naa bis boobu ah de saa boobu saa boobu gendeeku ba waxtu woowu yeneen tibaale saa saab di wax xam naa ko ma ne ko ah ma ne ko axbirni biha wala tadann alay <laughs> man Abu Hurayra waay waay ma bis boobu saa eh? bu te te te nag bu ma ko naye waaw boroom xam-xam day yiwén ci boroom ci xam-xamam Allah waaw moo taxi Seydina Ubay ulaa'ika alladhiina rabbahumul Mustafa wa kafaa ñooñee ñooñu yonent bi salaam daal di yar te ku mu yar doy ko la mu xam allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne kon fa aksiru bari leen waaw alayya min as-salaati fii ndax fa inna salaatakum ma'ruudatun alayya waaw yow boo bañee boo bëggee kerse bu ne minute bu salaam di digg sa tur allah xanaa xoola mais est-ce que ñun ñun potentiel boobu ñu borom bi defal xoola yeneen tibay sa sa ba mu génnee àddina ni mu yàggee ñu ngi ci mille quatre cent quarante six euh, ginnaaw gàddaay bi amul kenn kuy ñëw ba milliards d'années yi des ci kaw suuf ak ñuy ñëw lépp loolu ne képp ku julli ci moom yonent bi alayhi salaatu salaam ñu wax ko sa tur ak sa turu baay mu xam ne diw la allah allahu akbar boo bëggee nag yow sa tur ah nga nekk boo xam ne yonent bari saa saam day miir sa tur laay waaw gis nga bu miiree sa tur noonu bari nga bari looy def wallahi du ñàkk léegi borom bi daal di la koy daal di la mu tàmbalee ci gént léeg-léeg ba ni nga xam ne jahra tan nga koy gis nii yaqazatan te lool taxawoon nañ ci ci masala doon wax loolu allahu akbar <laughs> moom alayhi salaatu wassalaam qaala nag bi mu leen waxee lool qaalu sahaaba yi na ko mais ya rasulallah waaye yow ndawal yàlla saa sal wa kayfa salaatina alayk wa qad waaye nag la ñuy euh, euh, gaarale sa sa sa sa sa julli ñuy julli ci yow fekk yow euh, génn nga àddina ba ñoom dañoo jàppoon ne bon suuf si comme ku ñu suul en général suuf si day lekk sa sa yàq sa sa suux mooy dangay ngay suuf si jël sa yaram ñoom ñu laaj ko lool <laughs> yaquluna moo tax mu ne en ah, ah, mise en euh, juxtaposition yaquluna ñu nga naan balita mooy moo mooy sa yaram dem na ci suuf fa qaala yonent bi alayhi salaam ne leen inna allaha azza wa jalla harrama ala ne leen mi nga xam ne moom màggata tedd xaraamal na ci suuf loolu borom bi mu suuf ba ko keroog ba ko borom ne itiyaa mook asamaan an aw karha qaalata atayna ta'i'in dikk leen ci coobare wala sax ñu forcer leen ñu ne ñun dañuy dikk borom nekk ñoo xamante ne dañuy nekk ci coobarew allah yoot borom bi nag dafa xaraamal suuf décret bu mu jël dogal bu mu jël ba ak digle bu mu leen digal te loolu la suuf di def que muy daal di euh, jël li nga xam ne mooy euh, euh, yaramu yonent yi alayhimu salaam mooy suuf du du du seen yaram ni ñu leen ni ñu génn àddina ñu denc leen noonu la ñuy noonu la ñuy resté du soppeeku dara du ci wàññeeku allahu akbar loolu moo tax te sa loolu bari na yonent yi alayhimu salaam dañuy dund ci seen eh, ginnaaw seenu faatu te tamit dañuy dund ci seen bàmmeel dañ fay jaamu yàlla ndax yonent bi alayhi salaam eh, eh, nee na. Eh? te lool muy sax imam muslim mu ne marartu bi Muusa laylata usriya bi inda al-kasiib al-ahmar wa huwa qaa'imun yusalli fi qabr waaw mu ne romb naa Muusa alayhi salaatu wa salaam guddi gi nga xam ne ci lañ ma rañaane waaw foofule ca kasiib al-ahmar gu xonq ga waaw suuf su yëkkati ko sa xonq ga wa huwa ta moom ah eh? qaa'imun mu nga aji taxaw yusalli di julli fi qabr ca qabroom allahu akbar waaw kon nag mu ngi noonee <coughs> kon ñoom mooy yeneen ci yàlla bi saa dañuy dund bu dee boroom bi moom mooy wax ci fadlu ñi nga xam ne mooy shuhadaa yi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun lool bu dee ñooñu lay wax waa ñii sangu ñooñu nag ne ñiy faatu ñi ñu faat ci yoonu yàlla bu leen leen jàpp ne dañoo faatu noonu de non faatu nañ faatu gi ngeen xam waaye dëgg dëgg faatu dara dul intiqal toxu ci daaru dunya dem beneen daaru barza ñoom nag ñu ngay dundoo inda rabbihim fa seen borom yurzaquna ñu leen di wërsëgal bu dee ñooñu di taalibe yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñi tax ñi ñi ñu jële lañu am waa ñooñu moom ña leen ña nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon ci ñoom bañ am darajaay shahaada moom ñoom ñooy seen sang moom nu ñuy deme <laughs> moo tax ñoom seenu dund yamul ci du ñu deñ di dund yonent yëpp alayhimu salaatu wassalaam waaw waaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te loolu masala loo xam ne lu simple la waaw <laughs> waaw non seen suuf du rab suuf du ko seen seen suux seen yaram seen yaram suuf du ko jël waaye it ñoom dañuy dund ginnaaw bi ñu génnee àddina waaw dañuy dund allahu akbar allahu akbar waaw allah kon nag ah naka noonu la ko eh, imam Abu Darda soloona lu mel nii tamit inna allah azza wa jalla al ard ne boroom bi nga xam ne moo màgg te suuf muy lekk di jël yaramu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam allahu akbar waaw noora am na ci riwaaya imaam at-Tabaraani yonent saa saam dane laysa min abdin yusalli alayya illaa balaghanii salaatuhu waaw wala illaa ballaghanii wala balaghanii waaw wala bullighanii salaatuhu waaw balaghanii salaatuhu amul benn jaam buy julli ci man lu dul ne julli jëm julli ci man dina ma jote qulnaa ñu ne ko wéy wa ba'da wafaati yeneen saa saam ginnaaw sax ñoom dañ ne woon buy génn àddina bu mu ngi dund nii comme dund gi mu ne lool Medina alayhi salaam loolu waaye nag leen jaaxalu mooy ginnaaw gi nga faatoo wa ba'da wafaati inna allah azza wa jalla harrama ala al ardi an ta'kula ajsad al anbiya waaw mu àddina kooku du wootewul ne day sax waaw fi nekkatul ndax inna allah ci zahir nii borom bi mi màgg te xaraamal na ci suuf muy lekk yaramu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon loolu lu ama am solo la waaw waaw kon nag eh, xadis bi kon gis ne nii la ñëwee ci sunanu al imaam Abu Daawuda rahimahullah muy hadis bu wér boo xam ne bu wér la même bu dee ne am na eh, kii eh, bon wala lool <laughs> nañu ko bàyyi hadis la boo xam ne bu ama am solo. di wane kon ak lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy li imam ne wa buntu bi dama ko nose ngir wane yoonal ak tamit xemmem loo ak ñaax gi ñuy ñaax jaam yi wasalaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam fii ko nag bu ñu ko sàggane de waaw salaatu ala nabi mooy zaxira mooy yóbbal bi gën a màgg bu nit mën a yóbbul fa boromam tabaaraka wa mooy bi gën a màgg ci luñ doyal rawatina nag bis bi nga xam ne moo gën a màgg comme ñu ko waxe woon léegi bis bi gën a màgg yelloo na boos ñu bari liñ fay jullee ki gën a màgg ci jaamu yàlla yi rawatina ne borom bi tabaraka wa taala ci boppam moo ñu ko digal allahu akbar moo ñu ko digal ne aywa nekk leen ci nekk leen ci ngeen nekk di eh, eh, jaamu di di def jaamu yàlla googee waaw kon nag ah bu ñu ko bu ñu ko neenal waaw suñu dund yi képp koo xamante ne man nga waaw te booy li yonent saa sa waxoon saxaaba ba bam naan ko da doon ñaan mu murafaqatahu ànd ak moom àjjana mu ne ko laa yazaalu lisaanuka ratban bi zikrillah bu salaam nañ deñ di tooy ci tudd yàlla yow booy salaatu ala nabi yaa ngi tuddaale yàlla <laughs> non allahumma salli nga wax allahumma salli ay ay yow salli julli maa lay ñaan borom nga julli te borom bi <laughs> muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim boo ci wax nag baax na waaw formule boo wax baax rawatina al yi nga xam ne moom lañ jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mooy salaatu ala nabi daa nekk lu rëy rëy rëy lu rëy rëy rëy rëy loo xam ne bu ñu ko sàggane nañ ci bàyyi xel waaw bu ñu manee suñu làmmiñ yi ci waxtu woo tooge sa xel dem ci rek dóoral benn waaw te noon ngay def booy dugg sa kër salaatu ala nabi booy wax ñaan yi yoneen saa sala wax mais nga tegaale ko ci waaw booy toog salaatu ala nabi booy naan salaatu wax li ñu mooy li li rot li ñu lay booy naan yoneen saa sala ne waxal lii waaw waaye nga tegaale ci salaatu ala nabi toog ko mooy boo toogee rek foo toog salaatu ala nabi bi day mujj yow si lépp moom la est-ce que jàmm boo bële est jàmm boo bële waaw wala di ut doo xam da nga naan lii moom naa ko bi ni naa ko def waaw bu dee ne ragal nga ne yooyu yëpp man la lërëj yow loo xam da naan moo bu ma jullee fajar ba pare naa toog def lu toll nii bu ma jullee tàkkusaan ba pare naa toog def lu toll nii wala boog boo manul tamit sa kii fajar ak gee wala fajar te tamit yeneen yi mooy maa ngi ci oto yi maa ngi ci sama liggéeyukaay fépp mooy la amul xatta boo nee ci toilette yi sa xol boobu sa làmmiñ bul wax ci kaw de déet sa xol waaw baabul xalwati la waaw xatta foofu ngay julli ci yonent bay saasaam ak sa xol waaw boo melee noonu wallahi di nga gis ne yow sa baatin waaw day day day day fóot ndax ay ngëneelam bari na gisoon am na yuñ ci gisoon ci masaalik bi waaw day leeral sa baatin yow da ngay da ngay mujj gaa waa sawaay moom gis nga boo naan feewu gaa yi gaa yi gaa yi dañ naan mais attention mais sawaay moom moom moom moom kañ la fi yaa ah, sawaay <laughs> sawaay léegi de confusé moom yaa hawla sawaay de confusé fees la def <laughs> waaw kon nag loolu la de salaatu ala nabi moom euh, amul amul amul amul amul amul amul amul lañ ko mën a